fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baab salaasumi'a wa isnaani wa sab'uun wa an abii sa'iidin wa abii hurayrata radiyallaahu anhumaa anna rasuulallaahi sallallahu alayhi wa sallam qaala ida daxala ahlul jannati aljannata yunaadi munaad inna lakum an taxyaw wala tamuutuu abadan wa inna lakum an tasixxuu fala tasqamuu abadan wa inna lakum an tashibbuu fala tahramuu abadan wa inna lakum an tan'amu fala tay fala tay'asu abadan rawahu muslim rahimahullahu ta'ala kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah mu dikkaat ak ñun ci suñu chapitre bii di chapitre bu mujj ci kitaabu Riyaadus Saalihiin ah di dernier chapitre trois cent 72 bu ñu fàtte ne ñu ngi ci kitaabul istighfar waaw waaw kitaabul istighfar deuxième chapitre bi te mooy dernier mooy bii baabu buntu bi wax bayaani di leeral ma la xam ne a'adda Allahu borom bi préparé na ko ta'ala moom mi nga xamante ne mu kawe mi te yéegut lil mu'minina way gëm yàlla yi fil janna ca aljana ja suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna gisoon nañu hadith 1891 mu ne woon wa anhu muy sayyidina Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhuma annahu qaala shahidtu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam majlisan wasafa fihi aljanna hatta intaha walillahi alhamdu wal minna ba nim jeexe tey nag ñu war a gis hadis boo xamante ne nii bu bees la mu ne muy hadis 1892 ah ah bu ñu ko gisee quatre hadis ñuy dese ñu jeexal téere bi complètement insha allah muy hadis mille huit cent quatre-vingt-douze waaw junni ak juróom-ñetti téeméer ah ak juróom-ñeent fukk ak ñaar mu ne wa an abi Sa'id mu ngi jële ci Seydina Mawlana Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu wa abi Hurayra ak Seydina Abu Hurayra muy ñaari saxaaba la ko jële radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama yàlla sallallahu alayhi wa qaala nee idaa daxala bu duggee ahlul jannati waa aljana aljannata allah ja'alana allah minhum amin mu ne bu yonent bi alayhi salaatu salaam bu waa aljana duggee aljana waaw yunaadi munaad aji woote day woote waaw te loolu moom xadiis bi bi ci tegu bu gisee bi ci teguwaat mooy wane ne kooku aji woote jooj mooy borom bi ko wa taala même bu dee yenn surah yi ñu ngi naan amaana ak malaaka la ko kii la wax ñu daal di koy ñu daal di woote waaye li feeñ surtout boo boolee xadiis Seydina Abu Sa'id bi nga xam ne alxudri yi muy ñëw ginnaaw xadiis bii di ñëw Seydina Abu Hurayra ah beneen bi ci tegu muy xadiis 1894 Seydina Abu Sa'id alxudri yi boobu danaan bi mooy wax. mooy wax waa ajjana voilà mu ne kon iza daxala bu duggee ahlul janna wala rek ñu ne ñaari bërëb yooyu bële borom bi la woon bii amaana malaaka mais daal li euh, feeñ daal amaana insha allah mooy waa borom bi la nuyu naa di dina woote munaadin aji woote waaw woote benn appel ne yéen waa ajjana inna lakum inna dëgg-dëgg lakum ñeel leen an tax yow ngeen dundu dund leen waaw wala tamuutu abada te dootu ngeen faatu ba faw allah dund leen te dootu ngeen faatu ma ne ba faw allahu waaw waaye <laughs> benn ngoog loolu benn la wa inna lakum ñeel na leen beneen xéewal bu ma leen defal boo xam ne du dox an ngeen wér am la bonne santé waaw fala tasqamu abada dootu ngeen woppati dootu ngeen feebar ba faw allah beneen xëy wala ngoom ñetteel wa inna lakum taj dëgg dëgg ñeel na leen xéewale naa leen man seen borom an tashibu ngeen nekk ay jeune ay waxambaane waaw nga xam ne am na xadiis yu ne diggante 33 ans la am <laughs> waaw waaw ci njoolaay waxoon nañ la soixante xasab yu sayyidina ala surati abihim adamu alayhi salatu gisoon nañu ko muy soixante sab'una li nga xamante ne ni sittuna ziraa xala lo <laughs> mene sittuna ziraan fi sama ha kon mooy ay waxambaane dëgg dëgg jeune kon nag wa inna lakum ñetteel an tashibu ngeen nekk jeune waaw wala tahramu abada dootu ngeen màgget ah ay ay nañu romb ba ba ñëwaat <laughs> wa inna lakum an tashibu fala tahramu abada ñeent wa inna lakum ta ñeel na leen wa inna lakum tañeel na leen an tanamu <coughs> ngeen di xéewlu rek di bànneew fala tay asu abada du ngeen xam ak misère <laughs> waaw misère du ngeen ko xam waaye fala tay asu ay weñso ay basak shidda al yaso busu busu basa loolu du leen dal busa waaw loolu leen dal ay problème ay weñsoo ay nangam ndax yii fi borom bi tudd yépp ñeent yi bu ci nekk bu fekkee téewal <laughs> da koy teraase wala mu am lum mu ci wàññi bu dee waaji xolop saxewut ci boromam <laughs> waaw ci ñeenti bi leen yi mun a xadiis bii rawaahu solo na ko <laughs> ah waaw muslim al imaamu abul husayn rahmatullahi alayhi léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que moom dong moo kaa solo ñu ne la déedéet allahu akbar ah <laughs> <laughs> ñu ne la déedéet al imaamu Ahmadu ibnu Muhammad ibnu Hanbal sëriñam solo woon na ko ci loo xamante ne lu jiitu la woon waaye na nga noonu beneen sëriñam al imaam ad-Daarimi ak taalibim al imaamu Abu Iisa at-Tirmidi rahmatullah alayhi moom it solo na ko ñi ñoo ko solo al imaamu Muslim rahimahullahu ta'ala mu ngi ko di kitaabul jannati wa sifati na'iimiha wa ahliha baabun fi dawaami na'iimihi ahlil janna yu wane ne ah, waa àjjana moom seenuk seenuk seenuk seenuk ndaataa tëllëx du jeex seenuk xiiwal yi xam ne moom lañuy beñe ci lañuy nekk ci la leen borom bi di suub loolu du jeex amul terminus waaw bunt bi nga xam ne mooy wane ne loolu mooy li am waaw léegi alimaamu Muslim rahimahullahu ta'ala mu ne haddathana Ishaq ibn Ibrahim wa Abd ibn Humayd wal lafzu li Ishaq rahmatullahi alayhima mu jëloon ko ci ñaari sëriñam ku njëkk ji mu ne haddathana Ishaq ibn Ibrahim mu ne nettali nañu Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad ibn Ibrahim ibn Abdillah ibn Matar ibn Ubaydillah ibn Ghalib ibn al-Warith ibn Ubayd ibn Atiyya Abu Ya'qub al-Hanzali at-Tamimi al-Marwazi an-Nisapuri rahmatullah alayhi gane addina 161 génn addina 237 wa Abd ibn Humayd mi Abd ibn Humayd ibn Nasr Abu Muhammad al-Kissi rahmatullahi alayhi gane addina vers après les années 170 génn addina 249 rahmatullah alayhi ma mu ne wal lafzu li Ishaq kaddu yu may indi fii nag sëriñ mu njëkk bi de Ishaq ibn Rahawiya Ishaq ibn Ibrahim rahmatullah alayhi moom ay kaddu laa ni mu ne ñoom ñaar ñoom qaala nee na ñax barana Abdurrazzaq ñu ne keneen nekk tam Abdurrazzaq di Abdurrazzaq ibn Hammam ibn Nafi' al-Himyari mawlahum al-Yamani Abu Bakr as-San'ani rahmatullahi alayhi Allahu akbar ha waaw Allahu akbar hmm? mu ngi noonu Allahu akbar léegi moom Abdurrazzaq as-San'ani mooy borom Musannaf rahmatullahi alayhi gane àddina 126 génn àddina 211 rahmatullahi alayhi qaala mu ne qaala Sa'id ibn Masruq Abu Abdillah al-Kufi rahimahullah gane àddina 97 génn àddina 161 rahmatullahi alayhi mooy <laughs> bi mu Ishaq ibn Ibrahim gane àddina Sufyaan cent soixante et un la génn àddina Ishaq ibn Ibrahim li gën a dëgër génn gane l'an ponkal dem ponkal dikk rahmatullahi alayhima moom Sufyaan ath-Thawri rahmatullahi alayhi qaala mu ne qaala Sawri fa haddathani Abu Ishaq mu ne ki ma nettali man dong Sawri rahimahullah wa Abu Ishaq di Amr ibn Abdillah moom gën nañ ko gis as-Sabi'i muy Amr ibn Abdillah ibn Ubayd ah, Abu Ishaq as-Sabi'i al-Hamdani as-Sabi'i al-Kufi rahmatullahi alayhi di maamu ñoom Yunus rahmatullahi alayhi hmm. yu euh, di ñoom Israël Israël ibn euh, Yunus euh, Yunus ibn Yunus moo doon seen moo doon doom ji jur ñoom Isha Israël voilà rahmatullah alayhima mu ngi noonu ah, kon moom ku màgg la woon Israa'il ibn Yunus ibn Abi Ishaq muy Abu Ishaq kon al-Hamdani rahmatullahi alayhi nga xam ne moom centenaire la woon gane àddina l'an vingt-neuf génn àddina cent vingt-neuf rahmatullahi alayhi anna al-Agharr mu ne al-Agharr haddathahu moo ko nettali muy al-Agharr Abu Muslim al-Madini wàccoon Kufa muy al-Agharr ibn Abdillah am nañu wax loolee la ne non Agharr ibn Abdillah rahmatullahi alayhi al-Kufi kañ la gane àddina kañ la génn àddina loolu dajuma ko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 génn àddina di saxaaba di doomi saxaaba baayam ñu ngi ko faat ru Uhud radiyallahu anhuma génn àddina 63 am ñu wax 64 am ñu ne 65 am sax ñu ne 64 wallahu ta'ala a'lam wa Abi Hurayra di al-Hafiz al-Yamani al-Hafiz ad-Dawsi al-Yamani ñi ne turum Abdurrahman ñi ne mukk ne Abdurrahman ibn Ghanm la tuddoon ñi ne Abdurrahman ibn Sakhr ñi ne Abdullah ibn A'iz ñi ne Abdullah ibn Amir ñi ne Abd Amr la tuddoon ñi ne Sikin ibn Wazma ñi ne Sikin ibn Haani ñii ne Sikiin ibn Mull ñii ne Sikiin ibn Saxr ñii ne Aamir ibn Abdi Shams la Abu Hurayra mi tuddoon ñii ne mukk Aamir ibn Umayra ñii ne Bariir ibn Urshuqa ñii ne Abd ibn Humm la tuddoon ñii ne Abdu Shams ñii ne Ganm la tuddoon ñii ne Ubayd ibn Ganm ñii ne Amr ibn Ganm ñii ne Amr ibn Aamir ñii ne Sa'iid ibn al-Haaris ñii ne Umayr ibn Aamir ibn Zishri ibn Taryif ibn Ayyaan ibn Abi Sa'b al wax yu wutee wutee en tout cas daal li ñépp xam moom mooy buñ ne Abu Hurayra ñépp xam ne mooy al-Hafiz ad-Dawsi al-Yamani al-Madani hafiz as-sahabati cinq mille trois cent soixante-quatorze cinq mille trois cent soixante-quatorze hadith mooy ra'sul mukthirina radiyallahu ta'ala anhu génn àddina la 59 ci xilaafa sayyidina mawlana Muawiya radiyallahu ta'ala anhuma an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala yunadi munad inna lakum yunadi munad yunadi dina woote munad aji woote <laughs> haw ne leen waa aljana ñoom lay wax bien sûr inna lakum an tasihhu fala tasqamu abada wa inna lakum an tahyaw fala tamutu abada mooy ordre bi euh, ñëwee ci riab bi wuute naa fi ah voilà wa inna lakum an tashibbu fala tahramu abada wa inna lakum an tan'amu fala tabta'isu abada fa dhalika qawluhu azza wa jalla wa nuudu an tilkumul jannatu uuristumuuhaa bimaa kuntum ta'maluun Allah <laughs> mooy loolu indiwu ko fii par exemple mooy ci Riyaad bi indiwu ci aaya bi imaam Muslim nag da ko ci indi voilà Allahu akbar ci suuratul A'raaf mu ne kon liñ ci yokk mooy lan da ne eh, eh, bi mu ne ne aji woote ji woote ne inna lakum an tasihhu ñeel na leen yéen waa àjjana defal naa leen an tasihhu ngeen di wér dong nekk ci wér gudul jeex lii mooy nag fii àjjana ngay amee gene de longévité moom so mooy yow de façon da koy am <laughs> longévité ci boppam <laughs> ak wér di dund ta doo feebar an tasihhu ngeen di wala taqanu abada doo ngeen wopp ba faw wa inna lakum an tahyaw ngeen di dundu fala tamutu abada te dootu ngeen faatu ba faw wa inna lakum an tasibu ngeen nekk ay jeune wala tahramu dootu ngeen nekk màgget abada ba faw wa inna lakum an tanamu ñeen la leen ngeen di bànneexu dong di insikar wala tabta isu dootu ngeen bu su problème weñ so yooy dootu leen dal ba faw fa zalika mu ne lii qawluhu azza wa jalla li koy leeral ci alquran mooy waxu borom bi nga xam ne moo màgg te tedd moo tedd te màgg wa nuudu an tilkumul jannata suuratul A'raaf mooy aaya yi commencé wa naza'naa maa fii suduurihim min ghillin tajrii min tahtihimul anhaaru wa qaalu alhamdu lillahi alladi hadaana li haadaa wa maa kunna linahtadiya lawlaa an hadaana allah laqad jaa'at rusulu rabbinaa bilhaqqi wa nuuduu wa nuuduu tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun voilà ay 43 ci suuratul A'raaf borom bi ne wa naza'na ha mu ne wa naza'na ñu xëcc waaw rocc fii sudurihim ci seen dënn ya way xam ne ñoo dugg hal janata lool gisoon nañ ne imaam bokk na ci ay yi nga xam ne indi woon na fii bi nga xamante ne moom lay commencer suñu téere bi te gisoon nañ boo waxoon nañ keroog bi nga xam ne ci lañu gis xadiisu euh, mbalkaam yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne gaay buñ ciy naan lépp loo xam ne xill la da doon deñ da doon deñ da koy dindiwaale ñu set seen yaram ya set seen lépp set ñu duggu àjjana mu ne kon dañuy xëcc rocc dindi maa la nga xam ne fii suduur yi moo nekk seen dënn yi seen xol ya min xillin ci ak jàppal bàyyil gu dox seen diggante ak iñaan xaw soxor xaw iñaan xaw loolu dox diggante nga xam ne nit ñi bu ñuy dund ci kaw suuf euh, bari na ñoo xam ne du set ci ñoom hmm? neen dama koy rocc waaw ñu dooru dugg àjjana tajri yi buñ fa duggee nag àjjana min taxtiyam dina daw ci seen suuf taxtihimul anhar dex ya muy dexu soow lem euh, asal Euh, muy muy muy muy lem soow ndox ak li nga xamante ne mooy hmm, xamru sàngara soo xam ne du mandilaate waaw wa qaalu alhamdulillah bañ fa duggee nag waa ajjana sant waaw yulhamuuna an-nafas ala at-tahmida wa at-takbir aw yulhamuuna at-tasbiha wa al-hamd kama turhamuna nafas gisoon nañ ko dañ leen di yenkiwal sant yàlla comme ni nga xamante ne noonu lañ leen di yenkiwal fi lañ leen yenkiwal ci kaw suuf ngeen di noyyi mu ne wa qaalu ñu ne alhamdulillah booleen sant yi ñeel la yàlla alladi mi nga xam ne hadana li hada moo ñu gindi teg ñu yoon wu ñu indi fii teeral ñu fii àjjana wama kunnaata masuñoo nekk mukk li na tëdiya doon gindee ko bay am ngërëmu yàlla jii ñu teer tax ñu dugg àjjan loolu nekkul woon ñun suñu effort bopp rek ca kaw suuf mënuñu ko woon law laa an hadaana bu loon ni borom bi moo téye suñu jubbu daal di ñuy gindi ci yoonu njub laqad dëgg-dëgg jaat rusulu rabbina bil haqq dëgg-dëgg suñu ndawi borom ya yi ñu yónnee woon muy yonent yi alayhimu salaatu wa salaam dëgg-dëgg indiloon nañ ñu dëgg lañ ñu doon indi lépp dëgg la waaw kuy dund bu la neexee wenn yejjib yonent waaw waaye wallahi ku dee xam ne ñoo woon ci dëgg ñooñu ñooy ñi yàlla yónnee waaw seeni wax du waxu asaaloo <laughs> waaw waaye nag dund gi dañoo bari kiiraay yi dañoo bari moo tax ñi leen gëm wa qalilun maahum ñu néew la waaye ku dee mébatoon waaw daldi woon mel ni daldi woon gëm ñii alors que c'est c'est déjà non c'est c'est c'est c'est c'est trop tard c'est trop tard si jeex na jeex na loolu mënatu la nekk loolu la quoi waaw <laughs> ah. ay rabbana way bu ngeen ñu boo ñu delloo woon loolu tekkiwul dara <laughs> waaw boo leen delloo woon li borom bi wax am walaw ruddu la aadu limaa nuhu boo leen doon doon delloo ñuy dellu ci li nga xamante ne nii moom lañ leen doon tere wa innahum la kaadibuuna dañuy expliquer waaw waaw ku mu neex nag doo ñëwee naan boroom boo ma delloo moo buy ñëwaat di yëgati waat waaw ñooñ safara kese wal iyaadu billaah mooy tax ñuy fàttaliku ko seen borom waaw kon mu ne boroom bi eh, bu dul woon moom laqad dëgg-dëgg fàtte la ko xadis bi yeneen tubaab yi saa saa bi mu ne bi muy wax naan da ngeen di waa aljana sa xadis say naa kii bi Sa'id bi radiyallahu anhu mooy bële ñu gisoon 1886 mu ne waa aljana in ahlal jannati 1887 bokk la yataraawna ahlal ghuraf min fawqihim kama taraawna al-kawkab ad fi al min al-mashriq aw al-maghrib li tafaaduli ma baynahum qaalu ya rasulallah tilka manaazilul anbiyaa laa yabluwa ghayrum qaala balaa walladhi nafsi bi yadihi rijaalun aamanu billahi wa saddaqul mursaliin allah <laughs> fàttala ko xadiis boobu defal ñeewal moom bi <laughs> ñii bu ñu duggee àjjana di ñaan ñaan gii di sant borom di ko dolloo ndikkal alhamdulillah alladhi hadaana mi ñu gindee lii moo tax yàlla nag képp koo xam ne borom bi may na la xéewal nga taxawee dara loo xamante ne lu yonent bay saasaam nee woon la ngir xeet wi boo ko paree nga wax ñaan gi <laughs> waaw xam ne lool xeetu àjjana la gu la yàlla suub te yaa ngi ci kaw suuf waaw ndax kenn du taxawee lu yonent bay saasaam nekk boo fay taxaw xam ne fii mooy àjjana moo tax Seydina Xudayfa <laughs> ibn Yamaani radiyallahu anhu <laughs> waaw fay di ma ne a dem di digression xaw ma ngeen ko man la digression woo ma de xaaral ma di ñëw laa wax yow ma ne di ma may de fii naaw insha allah Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu waaye am yenn ci guddi yi boo xamante mu ngi sedd xam nga foofu seddaay yi saa yi ni muy tàngi bëccëg gi boo moyul guddi gi léeg-léeg noonu lay sedde mu ngi seddu guy mooy Xandaq Ahzab biñ ñëwee ñoom abu ñoom abu kii Sufyaan ak waa Makka ak waa Xatafaan ak ñi nga xam ne yahuudu Xaybar yeeg ñañ ñi nga xam ne arab yi nga xam ne bañ l'islam moo dee woon seen xol yi ni dañuy béjjati nag Seydina Muhammad sallallahu na wasallam une fois pour toutes Medina ba ñëwee mënuñoo dugg waa ghazwatul ahzab al ahzab suuratul ahzab moom lay nettali léegi seddaay yooyu benn guddi nag yeneen saa daal di wax ana mooy dem daal di dugg ci yéeféer yi jàll ci porox ndollu xandax bi dem ci ñoom comme que guddi na yëddul ma seeni xabaar déglul ma la ñuy wax quoi waaw estonel waaye yow Seydina Xudayfa nee na mbir mi dafa sedd guy ñépp ne tekk yeneen saa salaam waxaat ko ñépp ne tekk yeneen saa salaam yo ko waxaatee ñetti yoon ñépp ne tekk mu ne Xudayfa <laughs> nee na waay <laughs> comme que nag woo ma na woo woo ma na woo ma woo na ma ci biir mbooloo bi moom ah amatul gudd <laughs> ah dox rek man kay man lañu wokkoon <laughs> nee na ma jóg nee na bi may jóg maa ngi sedd guy waaye gis nga bi ma nekkee ci yoon di dem di def mission yonent bi alei saatu salam nee bi ma demee ba toog Abu Sufyaan a ngi nit ñi ngi bari foofu Abu Sufyaan nag di jël kàddu mais Abu Sufyaan dafa mel ni daa xawa a flair am na ko dugg ci ñoom koo xam ne bokkul ci ñoom malgré muy lëndëm mu ne ku nekk <laughs> na laaj ki ki jegeeg moom mooy kan Xudayfa nee na ci saa se ma ne ki man ki nekk sama dana ko eh yow yaay kan wax ma turam ma <laughs> wax li ñuy wax ba pare ba dem indil yonent bi alayhi salaatu salaam la ba fa dégg quoi nee na bi may ñëw damaa nugg mais dama agsi bi ma agsee fekk yonent salaatu salaam bi julli ma ñëw bi ma agsi waatee nag la ma seddaay bi jàppaat yonent salaatu salaam fekk mu ngi yoroon benn mbàjj boo xam ne moom la gàlloo woon benn yére bu diis benn làmbaay bu diis mu sànni ma benn côté bi ma ma dugg ci <laughs> daal di ci suufam <laughs> en attendant di xaar mu pare mooy mu ne te pourtant may dem damaa damaa lugg quoi seddaay bi dafa jeex parce que kooku mu ngi woon ci mission yonent bari saa saa mbiri loolu la waaw <laughs> loolu la dogitu ajjana la xamal ne yaa ngi ci yoonu ajjana yaa ngi sax ci ajjana waaw allahu akbar ci tapi ajjana nga nekk di marché kon nag bu yàlla defee nga mottali lool neel alhamdulillahi li hada waaw bu fi naan jaaf man <laughs> waaye man waaye waa alhamdulillahi kese nga war a wax mboolem cant yi ñeel na yàlla alladhi mi nga xam ne hadaana moo ñu gindi ci lii hada ci lii yow jamono ji ngay def loolu duñ taxawee lool ci diini mais am na ñoo xam ne ñoo lu ko gin a xam boroom bi def na ci maadu teen taguñu ko sax teg na leen lu tax taluñu taxawu yi yow mu def la nga taxawu ko kon loolu kan la ak xam-xam bi ko la ko jox ak la ngay wax loolu kan moo ko jox ak santé bi ak tamit loolu lépp ak jot beeg loolu ku la ko jox yàlla kon nag alhamdulillahi alladhi hadana li hada ta moo la nekkal li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah lamma ja'a rusulu rabbina bil haqq lañ doon wax mooy xadiis sayna Abu Sa'id boobu ba le 1887 yeneen saa sant na waa àjjana dañuy séen waa néegu kawe ya comme dañu ngoon gis ci xadiis ba la ñu génn yu Sahl ibn Sa'd bi ñu gisoon eh, dañuy gis gaa yu sori ya waaw <laughs> ah, comme ni ngeen di gise biddiw bu wu leer ba ca kaw kaw ufuq ya ca kaw niir ya waaw ci mashriq ak maghrib Abdullah ndax génne lañ tey ñoom ñu ne waaye yonent bari sasa waaye ñooy xanaa mooy këru yonent yàlla mu saa keneen ku dul ñoom leen ko jot mu ne balaa seen kër la waaye walladi nafsi bi yadi waat naa ci nga xam ne sama bakkan mu ngi ci loxo muy borom bi tabaaraka taala rijaalun am na ñeneen ñoo xam ne dañ koy dëkkee rijaalun ay góor amanu billah dañoo gëm yàlla wa saddaqul mursaliin ñu dëggal way gëm yàlla yi fii lan lañ wax alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah dëggal jaat wa saddaqta al mursalin laqad dëgg-dëgg jaat dikkal dikkaloon nañu rusulu rabbina suñu ndaw yi boroom yi ñu yooloon ci ñun alayhimu salaatu wa salaam bil haqq ci dëgg léegi nag ci la teg ne woon nuudu ñu woo leen nag ne leen antilkumul janna aljana daa boobu ji ngeen ne ni uristumuha yàlla moo leen ko donnale waaw la xadiis waroon wax waaw kene borom bi tabaaraka wa taala yeneen saa saa ne képp ku juddu jullit bu juddu bu nekk am na bërëb nit nit nit rek nit ku judd ku nekk am nga bërëb àjjana am nga bërëb sawara walla ma ne lii mooy li nga xam ne moo xew saway <laughs> waaw loolu mooy li nga xam ne mooy li xew waaw képp ku juddu yonent saa salam ne am nga kër àjjana waaye am nga kër sawara de waaw muy xadis boo xam ne al imaam ibnu Jarir solo na ko al imaam Abu Shaykh waaye ci as-Sudi la jaar waaw même bu dee am na wax ci moom mu ne amul benn wëy yàlla amul benn yéeféer lu dul ne am na kër àjjana am na kër safara léegi nag bu waa àjjana duggee àjjana waa safara dugg safara ku nekk occupé say appartement <laughs> léegi dañuy yëkkati wuññil waa àjjana waaw waa safara ci boppam la ñuy njëkk a wuññil wañ leen àjjana bërëb ya nga xam ne ñoom ñoo ko doon dëkk buñ buñ bu ñu jaamoon yàlla bu ñu xoolee gis seen dëkkuwaay yooyee ñu ne leen lii nii hadihi manazilukum law amiltum bi taati llahi taala ñu ne ñu ñi ñénn seen nii pale yu gaaw yi yéen ñi nekk ci safara yéen a ko moomoon bu doon ne lëgëyoon ngeen ngir jaam ngir topp seen borom tabaaraka wa taala ca kaw suuf ginnaaw gi ñu ne waa ajjana waaw yéen waa ajjana léegi nag kër yooyu nga xam ne ñoom la yéeféer yi waroon a dëkkee te defuñu fi fuus waaw yaa ahlal janna léegi yéen nag uuristumuhu waaw bima kuntum ta'malun yéen waristum wa uuristumuhu daal dinañ leen koy eh, eh, eh, kii num tudd doon na waaw comme héritage waaw loo xamante ne bi maa kuntum borom bi ci ngëneelam kese waaye ci biti nii mu jaaral ko ci li nga xam ne moom ngeen doon jëf waaw bu ko defee waa àjjana daal di séddoo kër waa yéefériw safara yi nga xam ne ñoo ko waroon a dëkke waaw moo tax dafa am jannatul mawrusa àjjana bi nga xam ne eh, mooy dañ koo donnale comme bii nii voilà <laughs> àjjana yi dafa am ay àjjana yu wute voilà loolu la kon loolu la <laughs> mu ngi noonu moo tax ñu wax leen ko fii waaw ne leen yéen uristumuha waaw an tilkumul janna uristumuha bima kuntum ta'malun waaye loolu mooy eh, sabab bi dëgg-dëgg liy wax ka dugg àjjana moom yàlla kese la gisoon nañu xadiis yonent bi sallallahu alayhi wasallam lan yudxila ahadun ahadan amaluhul janna waaw amul kenn kenn kenn kenn koo xamante ne ay jëfam dina ko dugal àjjana yonent sallallahu alayhi wasallam saaba yi ne ko mais ba ci yow yonent sallallahu mu ne ba ci man voilà kon loolu mooy borom bi yërmande yàlla kese la sauf que euh, euh, ngërëmu yàlla yi comme niñ ko waxe mooy jaamu yàlla yi bi moo def ngërëmam def ay ay jëf yoo xam ne moom la moom la moom la collecte euh, ngërëmam waaw yoo xam ne ay tiwo comme mën nañ ko ay tiwo yoo xam ne da lay yóbbu ci ngërëmam comme ñoom julli ñoom woor mu farataal ko ndax bëgg gum jaam yi am ngërëmam yi nga xamante ne am sàngam la indi ñoom zina njaaloo sàcc boo jigéen def leneen rey nit wor ñàngam mu xaraamal leen waaw ndax loolu sànjam la la yóbbu waaw mais yooyu noonu borom bi euh, euh, mooy aji di faakoon bi dëgg-dëgg kon loolu la kon lii lañuy wax waa xaljana moo tax bés wa mooy taxaabul voilà moo tax mu bokk ci bés yi mooy bésu talaabul bi gaa yoo xam ne vraiment dañoo perte dañoo perte dëgg dëgg dëgg képp koo xamante ne nii moom lañ fa dëggee lañ fa dikke moom mooy ak ak mooy yàlla mooy vraiment yow moom yàqu ba rab yow mooy dangaa perte dangaa perte yaa jëloon loo xamante ne loo xam ne ni jawharatun nafisatun waaw <laughs> laa tan waaw waaw yow xamal jaam bi nga ne anna kulla nafasin min abdi jawharatun nafisatun lam tanjal yumkinu an tashtariya al kanza biha la yatanaha xayruha fanta biha la Bamba wax radiyallahu anhu <laughs> yow nit ki xamal ne gis sa nokk yi la borom bi defal ci nekk jawhara waaw ak wurus gànjar xam ne trésor la boo xam ne lu nekk mën nga ko ciy boo xam ne ay njariñam du deex kon nag ah fa kon fa kun uxaya dabital xawaasi waaw kon takkal sa cër de bul def lu la neex def naan waaye yow man daal lu ma neex laay def naan man daal lu ma neex laay def lu ma neex laay xool lu ma neex laay nangam déet waaw sinon rek yawmul jami boo fa ñëwee li nga xam ne mooy yawmu taxaabuni saway waaw allahu akbar waaw li nga xam ne loolu mooy yawmu taxaabuni kon xadiis bi mu ngi nii léegi fii lëkkaaleem ak suñu bunt bii nga xam ne moom lañ nekk mooy borom bi baabu bayaani ma aada allahu taala lil muminina fil janna waaw buntu bi wax li nga xamante ne nii moom la borom bi daal di waajalal prépareel ko way ngëm yàlla yi aljana aljana mooy bokk na ci li leen prépareel mooy alxuluud mais du xurut goo xam ne sax goo xam ne parce que sax seen na foofu bare bare bare koy problème lan moo tax yéeféer yu bari di bëgg di bëgg xaru ak di rey seen bopp ak di euthanasie wala ñu dóor seen bopp bal wala dem sànnee ko ci suufu train bi mu dër leen wala métro bi wala ci pont bi ah daal di yàqu parce que même bu dee ci biti nii am nañ lu bari parce que daa am yu leen yoo xam ne ñoom ñoo dox seen diggante ñu mën a bànneexu dëgg-dëgg waaw dañoo nekk ci loo xamante ne nii moo leen dox seen digganteeg ñu man a bànneexu dëgg-dëgg te mooy yii borom bi daal di tudd fii xam nga imaamu muslim rahmatullah alayhi bi mu indi xadiis bi sànq ñu ngi la naan buntu bi lenn surah yi def waaye imam muslim wax nañ la doom du moom moo def euh, bunt yi defu mooy euh, fii dawaami kitaabul jannati wa sifati wa ahliha babun fii dawaami naimi ahlil janna xadis bi mu ci njëkk indi ñaari xadis la fi indi muy xadis bii ñu gis mais am na bu ko jiitu nga xam ne boobu da koo jëli sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala mu ne leen saa sallam nee na man yadxu man yadxulul man yadxulil janna yan'am laa yab'asu laa tabla siyaabuhu wala yafna shadaabuhu yonent bi alayhi salaam mu ne nee na képp ku dugg àjjana yan'am day xéewlu rek mooy bànneex jouissance totale boo xam ne xaaju la tolloog li nit ñi xam ci jouissance moo ko fu multiplier à des des années de lumière day bànneexu rek laa yebb as du am li nga xamante ne mooy bas mooy am tristesse anxiété xeet yooyu voilà way weñ so di ko dal non loolu du leen du ko dal ku dugg àjjana la tabla siyaabu yére ya sol xam nga fii dangay ngay sol yére yu rafet waaw da ngay sol yére yu rafet jekki-jekki mu pa mu mu mu mu mu tilim benn mu tilim benn mu tilim wala mu nekk loo xamante ne day day day froissé wala nangam nga war ko fóotilee fóotal ko sa bopp wala nga jox ñu fóotal la wala pressing ko wala nangam yóbbu ko ci machine yi waaw mooy yére bu bees boo gis kaw suuf. nit ki bu koy door a sol bu koy solaat du bokk day tendre jëm ci ràpp yonent baay saa saam ne nag ku dugg àjjana laa tabla siyaabo ay yéreem du ràpp mukk wala yafna shabaaba te ak ndawam du jeex mukk day nekk jeune li nga loo nag mooy gis nga yii nii borom bi daal di assurer waa àjjana mooy yi nga xamante ne nii képp ku mu matul ci yow dëgg-dëgg mënoo bànneexu bànneexu bu tax ñuy wax ci loo xam ne lu matériel la manu la nekk non loolu manu la nekk xanaa ci wàllu ruux waaw moo tax dund yonent yàlla saa saa même ci biti li muy nekk metti mu nekk àjjana ndax ñoom ci seen borom rek lañ jokk mais bu dee ci li ñu xam nii ci plaisir charnel yi ñuy am loolu nit manu koo matal mukk bu dee benn ci yii borom bi assuré waa ajjana dafa am problème dafa manqué waaw akbar nga ma waaw tee ngaa leeral affaire bi ñu ne la xoolal ñeenti mbir la moo na imaamu ahmadu ibnu muhammad bunu hanbal rahmatullah alayhi moom da koy moom ni mu ko ëndee ba pare tudd ñeent yi xoolal nañ la ko wax dooru ñëw ci lii ñuy wax nga gën a jël yi nga xam ne insha allahu taala moom la ñoo nekk nii dinaa kaa wax waaw imaamu ahmad mu jëla ko tamit ci agar mooy ci yoon yahya ibnu adam qaala xadathana hamza ah, rahmatullah alayhi abu umara qaala xadathana abu ishaq muy alhamadaniyu assabiiyu rahimahullah an al agar abi muslim an abi hurayra wa abi sa'id radiyallahu anhu amwa an innabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala fa yunaadi ma'a dhaalika inna lakum an tahyaw falaa tamuutu abada abada wa inna lakum an tasihhu falaa tasqamu abada wa inna lakum an tashibbu falaa tahramu abada wa inna lakum an tan'amu falaa tab'asu abada qaala yunaadawna bi haa'ulaa'il arba'a dañu leen di woowaa àjjana di leen tëgal ci ñeenti mbir yi ñeel na leen ngeen dund te du ngeen dee benn mukk ngeen am santé bonne santé di wér te dootu ngeen feebarati mukk ngeen nekk jeune te dootu ngeen nekkati mag paa mukk vieillard jeex na ñeenteel ngeen di bànneexu di gën a lekk di gën a naan mbir yi neex te du ngeen am benn problème di xéewu ci mboolem xéewal yi yu charnel yeeg soxna yaak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ci lépp ak ca ngeen bëtët te dootu ngeen amati benn problème voilà nee na ñu leen di woo ñu leen di woo ci ñeent yi voilà léegi li ñu la doon wax sànk nañ ci ñëw nag mooy que ne nit manula bànneexu dëgg dëgg dëgg am plaisir charnel bu mat bànneexu ci wàllu yi ñuy bànneexoo bu mat bu dee benn ci ñeent yi dafa fer la mooy la mooy nit koo gis nit koo gis mu am dund goo xam ne am na alal par exemple am na alal waaw waaye euh, léeg-léeg à chaque fois dina am benn waaye buy ñëw quoi dina am alal kii après benn affaire ñëw daal di raas alal ji foofu mu ñàkk wala feebar bu tax alal ji ci feebar ba la koy def du ci sax mën a bànneexu waaye mu nekk jeune waaw jàpp ne voilà idée ci gudd guddooleen di kii di tëbëka dal di nangam di jaay di di footing di def lu waaye day jekki-jekki at yi di dem at yi di dem mu gis ne nam manoon nam doon yëkkatee tànk yi man ko ko bu nee nii ndigg la nekk rek eh, mag dikk na waaw léegi nag il faut faire attention parce que je ne peux plus manger n'importe quoi si je ko garder ma santé tamit neeseeg yoonam newu ci woon la doon dóor di taw di dem di kii waaye yow garaawul man sama waaye man yooyu yëpp day dem mais am <laughs> ah, say mooy ndax mag ak mage waaye loo lu ma neex neex neex dee day ñëw waxoon nañ la yoon saa sam loolu maanaam bari leen di fàttaliku li nga xam ne bu ñëwee mooy dam mu bànneex muy dee aksiru min dikri hazimil lazat gisoon nañ ko ci Riyad bi waaw kon mooy ñeenti yi manula mat ci doomu aadama bu nekk ci kaw suuf manula nekk muy ngir dund gi mat sëkk il faut mu nekk lan dund goo xamante ne nii doo feebar santé ngay am de fer boo xam ne feebar du la gaaral waaye problème bopp ak problème du la gaaral alxuznu xam ak xam ak yooyu yëpp dara xuznu xaw yooyu yëpp mu day tiit ragal am njàqare yooyu lépp du am waaye wal hërëm ak li nga xamante ne mooy ak mage nekk mage waaw léegi koo xam ne jeune la woon ñépp ko coow waaye sportif sangam nangam nangam ñu jekki mu am ay quatre-vingt-dix ans ñu wane ko man mu ne soit Alzheimer dal ko wala manatu la kii gars di ko jàpp motu muy kii ñu lay wax ay ay image am naan la xoolal di néew cër muy di tëb waaw di def lu ne di kii waaw dal tël waaw di kii mais léegi bu jógee dañ koo jàpp waaye di gën a garaaw yooyu yëpp mooy di dund fii ci kaw suuf da dee amul jaar dee dina ñëw tàqale la ak la la nga miinoon yooyu nag la borom bi di assurer wa ajjana bokk ci li leen yàlla préparé moo ñeent yi waaw dundu leen te dootu ngeen dee am leen santé te dootu ngeen feebar dee leen xéew te benn problème du leen dala ci laa wax <laughs> waaye benn problème du leen dal waaye nekk leen jeune te kenn du ci nekkati pas ñépp ay jeune la ñuy nekk à la à la fin waaw loolu mooy na'imun muqim jàngoobu billahi xéewal bi nga xamante ne nii day tax moo taxoon mu ne ajjana ukuluha da'imun wa dhillu wa dhilluha waaw lekkam dafa sax ak keram allahu akbar kon ja'alana allahu minhu kon dañaa yem nii insha allahu taala yi di ñëw ñu gis beneen hadith di hadith mawlana aba hurayra